njaay xaram xaraam yi euh, boo gisee mu am solo ak tamit réere gi ñu ko réere mooy dafa am ñoo xam ne sax nit ñi dañuy fooge ci ñoom parce que ni ñu mel la parce que diine lañ leen xame mais dañuy tàbbi ci yi ndax xamuñu ko waaw am na benn femme bu ma doon wax lool yàgg na affaire kii or yi fekk mu naan takkaayam yi moom takkaayam yi léeg-léeg day dem bu demee senegal Euh, kii par exemple day gis benn euh, bijoutier boo xam ne seen côté kër la nekk boo xam ne moom yu bees yi mooy da koy jox yu yàggam yi moom mu jël ci yu bees yi après euh, nu mu tudd différence bi mu jox ko ko xaalis mooy xam nga bu yàgg bi moom dañ naan valeur am daanu na bu bees bi nga xam ne lii ak loolu léegi da koy da koy jox bu yàggam bi waa ji ne ko da nga teg par exemple quinze mille mu teg ci or bopp plus quinze mille ngir mën a jël bu bees bu bijoutier bi def ma ko doon yëgal ne loolu dafa xaram xaw ma deux mille dix la xaw ma deux mille neuf mu naan ma mais pourtant kooku noonu mais loolu dina ma jaaxal parce que kooku noonu ibaadu la ma ne ko mais euh, <laughs> loolu lan la ci dëgg la dañ leen di mooy ñoom ñoo gën a prudent yooyu te tamit. Euh, mooy ne bon en général ñoo gën xam ñi ci des quoi parce que ñi ci des jànguñu c'est la réalité c'est la triste et pire réalité bi xew ñi nga fi gis ñuy woote ñu nekk ci tariixa yi en général waxuma ñépp ah. en général diine ñoru leen malheureusement c'est dur à dire mais c'est comme ça c'est ça ku waxal yàlla xam ne man nag waxuma euh, que le fait woy organiser nañ màggal gi organiser nañ gàmmu gi organiser nañ cant gi loolu taxul ñuy wax loolu diine am na bu loolu loolu loolu loolu diine ba amee te loolu xewul taxul diine di dox voilà am na sax léegi ñoo xam ne loolu duñ ci def dara te ñoo gin a nekk ci yoon yi nga xam ne ñoo nekk ci yooyu kon nag bu ma nee diine ñoru mooy xam-xamu diine ak diine ci boppam moo leen ñorul li leen ñor mooy folklore voilà mooy lu xumb way wane fi ay ay wane ne yow dangaa amuk Pastef ak dangaa kii te yooyu yépp ce n'est que mais kantaa xam-xam newu fi jëfe diine ju ju wér newu fi lépp nekk rek ci ay ay ci ay ay bëgg-bëgg ay ay ay lii mébét kese loolu loolu ñu bari noonu lañ mel loolu boo ñi ñu bari ci ñeneen tarixa yi loolu la mooy Sénégal fii boo gisee différentes tarixa yi en général xam-xam du fa ne mooy ñi ci am xam-xam bariwuñ am na nag ñoo xam ne ñu taxaw lañu mais boo xoolee mooy boo xoolee masse bi ni ñu baree xam-xam bariwu ñi ëpp nag ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo gën góor góorgóorlu ci xam-xam mooy ibaadu yi loolu moom nekkal tarixa bu la neex bu la wax ci naqaree mais <laughs> mu naqari la ko wax mais yow boo waxaleeg sa sa sa bopp sa njeganaay xam ne lii may wax mooy dëgg dem ci conférence ibaadu mu mu ëpp njariñ fopp dem ci suñu yenn gàmm yi ak suñu yenn cérémonie yi ak suñu conférence yii gaa yi nga xam ne ñoo ne ci tarixa yi di def parce que boo fa demee foofu boo moyul nettali ñu fay wax yépp demewul noonu même bu dee dañ ne sëriñ baa ko wax presque sax yi dul deme noonu yépp yi dul demee noonu yépp presque ci ñoom lay jóge ndax taalibe yi sax ñoo gën a prudent wal iyaazu billah bu dul taalibe boo xam ne moom day nettali li sëriñ bi rekk di wax mais en général taalibe boo xam ne yàllaa ko tax a jóg mu kii kooku day prudent même bu amul xam-xam pour di nettali noonu du ko yomb te dina seet lu dëgër mu door ko wax mais sëriñ bi moom de xaw ma day ñuy jàpp ne ñu ñuy waxal boppi xar lañu yor du ñu xalaat wala bopp lu leen dal dañuy wax loo xam ne ñoom ñu koy wax xam nañ ne lii nii amul mais quand nañ ko wax nañ ko wax wala iyaazu billaah ci biir mbooloo mi comme que kenn du tëm ne ah sëriñ bi nag adada quoi waaw kenn du ko wax lool léegi moom mu jàpp nit ñi comme ay moins que rien xaw ma di wax lu ko neex yoo xam ne leer na ko ne dara amu ci moom mi koy wax xam nañ da koo créé xam nga ne kay jataay yu mel noonu dem ci wax dëgg yàlla am na nu muy demee ci nit yow day xaraam nga dem fa bu dee ku xam la xam ne noonu lay demee te manu leen koo tere te manu leen laay biir te nekkam fa lu tax ñu ñu ñu bañ a wax yooyu kooku dem fa day xaram ndax bu fa demee nit ñi dañuy jàpp ne day cautionner liy xew fii ba moo tax boo ñu naqaree dindi ci luñ ne ndax booy wax naan leen daja yooyu jaruñul dara dañ naan la sax yow dangaa bëgg alku yow alku nag ñenn ñi moom buñ la mënee faagaagal ci saa lañ lay faagaagal ñenn ñi buñ dee manuñ la dara manuñ la dóor manuñ la xas manuñ la def dara jaral na leen dootuñ la tudd sa numéro ñu effacé ko ci seen répertoire mais ñoo xam. ñoo xam parce que dëgg nga leen wax mais comme que ñun bu ñu nangu dëgg parce que on est des fanatiques yoo xamante ne nii euh, lool la mooy mais après <laughs> mais c'est la réalité xam nga ne kay ndaje yu mel noonu dem fa nga xam ne sax day xaraan ci ñenn ñi ñu dem fa waxatuma laa lool kay ban njariñ la ci keneen ku dul ki mu xaraan ci moom lu dul da koy yokku réer yokku ko fanatisme yokku ko naq kanam ci réer alors que boo demee ci conférence ibaadu yi moom minimum diñ fa dégg lañ fay dégg lépp ay xadiis ak i ay alxuraan ak xadiis la même bu dee doo d'accord ñoom ci yenn masala aqida yi mais ma ne foofu ngay jële foofu boo fa demee lu bari man nga faa jële ci njariñ yoo xam ne ma ne fële moom tus doo ko fa jële lu dul perte temps léeg-léeg nga gis bu julli jotee ñu faat ko tanaan ci liggéey bi lañ ne wala bo lii it ci jaamu yàlla la wala iyaadu billah alors que bu dee ibaadu yi la bu heure bi jotee ñépp julli ji waaw ñu julli mbooloo bu dee jàkka jege na fa léeg-léeg sax ni jàkka jële ñépp dem waaye waaye xam nga ne foofu dem fa moo gën mille et une fois que dem fële kon loolu la moo tax ma ne ñoom dëgg la en général ñoom ñoo gën a xam parce que ñoom ñoo gën a yittewoo loolu xam-xam ñun moom suñuy maam nee na suñuy kii nee na kese ci yoo xam ne bu doon sax wax yu dëgër la man moom ne doon na neex lool liñ naan sëñ bu mag bi de wax na wala Seydil Hadji Malick wax na radiyallahu anhu wala maam Abdou de nee na loolu mu tegu mu nekk sax loo xam ne ñoom ñoo ko wax parce que ñoom seeni wax dafa tegu mais di wax loo xam ne ay génn góor nettali na ma ak génn góor gu baax mbokkum taalibe bu baax nettali na ma loolu lépp di majaahil ba pare li muy nettali mu leer la ne boo xalaatee tuuti xam ne lii demewul noonu parce que sëñ bu mag bi ni mu meloon radiyallahu anhu quand lii nii di ko askanale lii sax ak bokk na vraiment ci ñàkku taalibe ñàkki teggi nii gën a rëy di ask di ko askanale tax wax yu mel nii wala jëf ju mel ni mooy nag ibaadu yi ñoom ñoo gën a yittewoo loolu affaire xam-xam moo tax waa jàppoon ne nag baax na ma ko nag mbir mi du loolu euh, mooy mais da koo xamul parce que c'est sûr que da koo xamul ndax bu xamoon ne xaraam na du ko def